waaw am na ñoo xam ne xéewalu borom yi ci la ñuy dañ cee mujj dañ cee waru waaw allahu akbar waaw allahu akbar bal matta'ta haa'ulaa'i wa aabaa'ahum hattaa jaa'ahumul haqq wa rasuulun mubiin waaw gars borom bee leen defal ay xéewal ñu nekk ci ba fàtte ka nga xam ne mooy al-mun'imu ci li nga xam ne mooy xéewal yam leen jox moo ci lañ moo leen gumbaal gisuñu ki nga xamante ne kat moo leen ko defal ñu jàpp na ñoom alxawlatu wala al al al al quwwata wala alxawla wal quwwa lahum ha walaysa kadhalik waaw ma ne ñoom xamuñ ne li ñu lekk loolu ñu naan leen mar leen seen loxo yi jógewul ci liñ doon lekk léegi te bu dee lu bari liñ doon lekk ci ndab li loolu nekkul lu ñu seexlu mais lu lii des ci sa loxo te jóge ci ndab loolu loolu lu ñuy lu ñuy lu ñuy est-ce que lu ñuy seexlu la ah. amul sikki sàkka ci ko am quelque ne loolu benn problème amu ci waaw kon nag loolu euh, euh, euh, ak rëy baaxut moo taxoon imaam an-Nawawi rahimahullah hadith yu mel nii mu andi woon ko ci baabu tawaadu'i wa xafdil janaahi lil mu'miniin chapitre soixante onze hadith six cent huit an Anas radiyallahu ta'ala an biñ fi waxoon sànq moo taxoon mu andi ko foofu nit da ngay wàcc sa bopp bañ a rëy waaw jàpp na la ah, non non non man nangam nangam mooy dëgg ngay seexlu loolu bokkul ci du mbiru jullit waaw te wax naa la waxoon naa la ci hadith gis nga loolu seytaane bu xamee ne loolu la non day tax nga mel noonu non muy dëgg ngay seexlu non non non yonent may sa sa melul loolu noonu waaw non non muy am na yoo xam ne sa bakkan àndu ko dëgg la mais nit waru la bari bañ fu mu dem ñu xam ne ah moom bëggul lii bëggul lii bëggul lii bëggul xam ne problème wu du sax problème wu santé la koy indi koo xam ne dañuy allergie du loolu non dafa tàmm yi kese loolu nag baaxul waaw yeneen yàlla yi saa saam nag borom bi da leen indi ngir ñu jàngal nit ñi ak tawaadu wàcc seen bopp ngir kat ngir yàlla waaw xam ne xéewal gi ci borom bi la jóge te bàyyi ko ci suuf wala bañ koo raxas raxas ko noonu affaire yi wadd seytaane laay nourrir sama noon bi nga xamante ne bu bu amee doole ci kan la jëm ci man la jëm ma moo tax boo fàttale ko six cent bi am na ñoo xam ne dañ ne non kan moo wax loolu dañ koo si kenn siwu ko looy bàyyi saytaane sam noonu muy dal sa kaw nga a la farata la waaw doo bàyyee saytaane muy am doole sa kaw te moom mu nekk aduwwun lakum fattaxidu aduwwa inna ash-shaytaana lakum aduwwun waaw saytaane yéen ngir daa ñeel ngir yéen nit ñi ab noon kon na ngeen ko jàppe noonu waaw kon nag loolu lu ama am solo lool al imaam al Xattaabi rahimahullahu ta'ala daal wax al imaam an-Nawawi <laughs> rahimahullahu ta'ala mu ne bi nga xam ne ci lay shara lii mooy léegi nga mar ko wala nga joxe nit maral la waaw bul fomp sa loxo bi nga doon lekke ñam yi des lu dul nga mar ko wala nga jox ñu maral la ko mu ne bu dee du moo ko maral boppam fa in lam yafal fa hatta yal'aqaha ghayruhu mimman la yataqaddar dhalika ka zawja wa jariya wa walad wa khadim wa khadim yuhibbunahu wa yatalazzazuuna wa yal wa yatalazzazuuna bi dhalika wa la yaqtadirun waaw wa kaza man kaana fi ma'naahum ka tilmiidhin ya'taqidu barakatahu wa yawaddu wa yawaddu at-tabarruka bi'alqihaa wa kaza law a'laqahaa law al'aqahaa shaatan wa nahwihaa wallaahu a'lam. mu ne léegi yore tuuti saa saa loolu mu ne nga mar ko wala ñu maral la ko mu ne bu dee nit ki marul loxoy boppam mën na ko joxe kenn maral ko ko koo xam ne moom du ko feexlu waaw comme bu dee ab couple la. ab soxna wala ab jëkkëram wala koo xamante ne jaamam la wala doomam ak koo xam ne ku koy liggéeyal la koo xam dañ koo sopp lool te defal leen def loolu defal ko kilifa gi ñoom dalee na neex <laughs> waaw te ñoom lool duñ ko seexlu mu nekk naka noonu day nekk ci maanaa comme sëriñ taalibe bi ak sëriñam koo xamante ne taalibe bi day day day lambut barke di ut barke ci xam nga fii mu ne o xool leen naa la jox exemple bu simple rek sëriñ <laughs> ak taalibe barki yàlla laa wax <laughs> gars yi bu leen ne woon léegi eh, bon Seydil Hadji Malick de daa lekk ba pare mu ngi nii loxoom yi nag li mu doon lekk da cee def <laughs> ku koy maral bi léegi gars yi dañ koy xëccoo gars yi non jaral na leen rayante jaral la non mais lan kii da man lay doon kii ne kii ñuy puusante boo mooywul kurpeñ yi dina ko jóge ndax lan <laughs> way jaw <laughs> mooy loolu la moom la naan katil mii bi comme bopp sëriñ ab taalibe ak koo xam ne sëriñam bi nga xamante ne nii da koo jàpp da koo kii waaw mooy loolu la <laughs> waaw yow sëriñ bi yow mu ngi doon waaw yow yow xoola saxaaba yi radiyallahu anhum doon def comme li Urwa ibn Mas'ud waxoon xadiis nekk saxiix yi <laughs> mu ne keroog mooy sulhul Hudaybiya bi mu ne man de laqad wafattu ala Kisra wa Qaysar <laughs> man de wallahi ñëw waa Quraysh leen defal contrat bi mi mi ko yebaloon parce que Taayif lu jóge nijaayam yi gis na Yonent sallallahu alayhi wasallam dégg na ne mu ngi waaj a ubbi Makka mu ñëw de da leen di jàppal temps yu gëmagul woon mujj na tuub radiyallahu anhu mais temps yi tuubul waaw te moom mbokk Abu Sufyan la doon denc quoi benn doom ci Abu Sufyan léegi radiyallahu taala anhu ndax mujj na tuub moom Seydina Urwa mais temps tuubul mu ne wat naa ci yàlla ne man de dem naa ci Qaysar ak Kisra ñoo ñëpp dem naa fa def naa fa délégation dem waaye fama ra'aytu ahadan yu'azzimuhu qawmuhu kama yu'azzimu ah ashaaba Muhammadin Muhammada sallallahu alayhi wa sallam mu ne waa Quraysh ah sama mbokk yi gis nga fee ma jóge nee dem fee Hudaybiya nee ngeen yónni woon ma ma dem dem naa ci Qaysar bi dem naa ci Kisra waaye maa ngi wax ci yàlla masumaa gis kenn ci ñoom seeni dak ak ña ànd ak ñoom ña leen di liggéeyal ak ña leen di tafu di leen topp di leen liggéeyal gisuma kenn ci ñoom di màggal seen kilifa comme ni waa àndandooy Muhammad yi ma gis di màggale Muhammad sallallahu ma wasallam masumaa gis kenn ci buur yi nga xam ne Kisra Kisra Kisra booy dox doxlu boo bu la bëggoon nga xool ko xooloo ko rek yow mën na laa raylu léegi waaw xoolal kooku kon gars yi lañ koy tiite mu ne malgré loolu ndax loolu ak ragal la moom la ku xamul dara kat waaw tey suñu politiciens yu bari yàpp suñu réew yi ndax moom lañ doon liir bëgg a wax muy Machiavel al-Qabih waaw mu yées mi doon wax naan est-ce que man buñ ma laajee est-ce que njiit bi dañ koo war a bëgg wala dañ koo bëgg dañ koo war a ragal mu ne nañu ko ragal loolu diine voilà loolu jaahilun mulim moo koy wax koo xam ne xamul tos waaw jàpp ne yow ngir nit ñi respecté la il faut répression kese waaw suñu nguur yu bari africains yi noonu lañ doon doxal moom lañ yor def ko seen ma seen seen livre de chevet di ko doxal di réprimer di rey ay abria ñoo xam ne defuñ dara di parce que nee nañ ci noonu lañ leen di respecté noonu lañ leen di wege wal iyaazu billah moo tax loo ci gis kii tue par l'épée périra par l'épée moo tax ñoom ñëpp boo seetloo mujj gu ñaaw lañ am wal iyaazu billah hada laysa bi diin hada qawlu jaahilin mulim ka Machiavel wa ghayrihi loolu waxu ku riira kon ko xamul tos comme Machiavel ak ñi mel ni ñoom ak ñi nga xam ne ñooy jaay ni ay taalibey Machiavel lañu wal iyaazu billah ñooy wax loolu waaye loolu boroom diine du wax loolu jamais mbir mi sopp sopp al islam diinul mahabba ñoom noonu lañ ko doon màggale alors que Kisra c'était l'épée et le doole moo tax waaw ka ka ngay ka koo tiital bokk nag ki lay daf laa sopp bokkuñu parce que ki ngay tiital bés bu amee bés bu amee porof ndoll pour rey la da def moo tax Kisra loo ci gis dañ koo assassiné waaw dañ koo rey te boo doon wax man maay malikul muluk le roi des rois man maay Kisra Kisrawe azimul furs waaw maa gën a perte maa gën a màgg ci ñëpp dañ koo rey Shahanshah mu yées mi waaw waaw mu ñëwee xotti lettre yonent way saam borom bi daal di xotti nguuram waaw waaw moom Kisra mu yées mi kon. loolu ñi nga xam ne dañ lay a sopp ñooñu noonu mooy ñoom maral leen seen loxo loolu gaa yi gaa dañ koy xëccoo <laughs> waaw loolu loolu da yeneen bay saa saa aw yu neqaha wala bu ko maralul boppam mu jox ko nit ñi nga xam ne mën nañ ko mar ngir ñooñu nga xam ne dañoo loolu da leen di bégloo mu def ko loolu nag ku xamul dara mooy taxaw fee naan xoola sawaay ni mu rëy xoolal rek toog joxe loxoom bi lekk ba pare maralu ko boppam lii du sunna dama naan doo bàyyi wax lu amul doo bàyyi ñeme yàlla laa wax yonent bay saa saa wax lu leer fii nga naan <laughs> mënoo bàyyi ñeme yàlla yow parce que jàpp nga ne lii image bi nga gis am gu ñaaw jàpp ne ku def mu leer naññ Mawlaana Ibn Abbaas fekk sahihayni ilaa akala ahadukum ko boppam lu jox ko ku ko maral te wax nañ la kooku foog mu nekk koo xam ne loolu du ko seexlu wala da koy sopp mu xam ko ci moom ngir defal ko teraanga ko mu bàyyi ko mu maral ko ay baaraamu ay loxo du ay affaire rëy ñu xamuñu luy rëy yow yaa xam rëy moo tax nga koy gis ku nekk nag ah booy chercher mouton noir mouton noir ngay gis waaw boroom bët bu takk lu takk képp lay gis waaw demal setali sa bët bi te rafet njort ci sa mbokk jullit ña na ñoo xamante ne bu dee wàllu sariya ñoo la ci man fop wal iyaadu billah kon nag loolu lu am am solo la yàlla Imaam an yi mu ne su waa ñooñu wala sax même bu ko joxee benn ab ab gàttam <laughs> am xaram wala am mboteem boo xam dama ñëw mu lekk ba pare mbote mi ñëw jege si <laughs> mu tàllal ko loxo yi mbote mi di mar xar mi di mar loxo yi loolu yëpp mën naa nekk day duggaale ci xadiis bi aw yul'iqaha voilà loolu mu def ko moo gën mu jël ko ne ko sabaj ci ndox mi wala jëlub mindil ab torchon di pompe alors que bi mu pompoo torchon bi ba nga ko xëccee bu dee ceeb la yaa ngi gis peppu ceeb yi di wadd ci torchon bi loolu yooyu yeneen way saa saam tere waaw kon nag loolee lu ama am solo la moo tax Imaam An-Nawawi mu ne wa kaza rahimahullah law al law alaqaha shaatan wa nahwiha wala yu mel noonee loolu mën na koo jox bu ko defee moom moo mënee di bàyyi ma boobee daal di koy maral loolu tamit lu ama am solo la lu mën a nekk la. maadaama nit kam koy defal soppeem la walla ku ñu am affinité la comme ñaari couple ñuy sëy wala ñoo xamante ne nii loolu lépp day neexalu ànd ak ñoo xamante ne nii da ko bëgg ngir defal la ko te mu nekk loo xam ne sa koj armal la même bu dee jigéen la loolu yëpp daa mën a nekk oo comme jaar ya ñu am jàmbu jigéen ak yooyu wallahu ta'ala a'lam kon nag mu ngi noonee waaw waaw léegi fii yonent bi alayhi salaam dane falaa yamsax asaabi'a ah falaa yamsax asaabi'a ci riwaay imaamul euh, kii bi euh, euh, Buxaari bi seetlu woo lool de sànq defuñu ci defuñu ci defuñu ci kii taxaw taxaw seetlu imaamul Nawawi rahimahullah bi muy indi hadith bi nii. dane an ibni abbasin radiyallahu taala anhuma annahu qaala qaala rasulullah idaa aha idaa akala ahadukum ta'am falaa yamha asaabi'ahu bu mu mar ay baaraamam ay baaraamam alors que alors que déglu hein bi nga xam euh, euh, euh, ni ko waa ash-shaykhaani solo ñoom utiliser wuñ asaabi'ahu xam nga lu utiliser du wax nañ la ko yadayhi waaw ah fa yadahu xoola imam muslim wax nañ la dafa dajale affaire yi imam muslim ñaari yim ko indi yépp dane ibn abbas yonent bay saa sam ne iza akala ahadukum ta'am fala yamsah yadahu waaw bu mu bu kenn ci lekkee bu mu mar bu mu fopp loxom yadahu loxom waxul asaabi'ahu loolu mooy riwaay biñ jëloon bu imaam Abu Abu Bakr ibn Abi Shayba Amr an-Naqi Ishaq ibn Ibrahim ak ibn Abi Umar al-Adani waaye it doo gisee kon yooyu lan lañ wax yadahu idha akala ahadukum min at-ta'ami fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqi aw yulqaha mooy hadith bi mu ci teg di Haarun ah mu ne haddathani Haarun ibn Abdillah mu ne haddatha Abdullah ibn Muhammad ba jeex kon foofu muy imaam Muslim nga gis lan la yadahu Abdullah naka noonu al imaam al Buxaari rahimahullahu taala noonu la ko soloowe foofu dane ida akala ahadukum fala yamsax yadahu loxom bu mu bu mu kon asaabi'i ñëwul léegi nga rek kaay ah nañ seet imaamu ahmad rahmatullah alayhi moom daal na koy solo ñu ne la waaw imaamu ahmad dane ida akala ca riwaaya ahadukum min at-ta'am fala yamsax yadahu waaw beneen bi yeneen riwaa ida akala ahadukum fala yamsah yadahu bil mindil beneen ñu ñetteel bu mu ko indi mu ne ida akala ahadukum min at-ta'am fala yamsah yadahu beneen di ñeenteel di ju bu jubi ida akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'aqaha naka noonu al imam kon nga ne jàllal nañ seet keneen est ce que amul ko di afabe ñu ne la imam Abu Dawud as-Sijistaani moom dane idaa akala ci riwaayam idaa Ibn Abbaas ba léegi yonent way sa sam nee na idaa akala ahadukum falaa yamsahanna yadahu bil mindil naka noon al imaam Ibn Maaja idaa akala ahadukum ta'aaman falaa yamsah yadahu kon nga gis mooy lan moo ñëw ci eh, riwaaya yi yadahu yadahu yadahu imaamu Daarimi soloo na ko moom tamit dane iza akala ahadukum fala yamsah yadahu kon nga gis lan yadahu imaamu Nawawi nag rahimahullah bi indi fii dane asabi'ah waaw iza akala ahadukum ta'aman fala yamsah fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha kon muttafaqun alayhi bu dee imaamul Buxaari imaam Muslim indiwuñu lafzu bi nga xam ne mooy eh, eh, eh, kaddoog bi nga xam ne mooy asaabi'ahu waaw indiwuñ kaddoog asaabi'ahu waaye liñ indi mooy yadahu waaye kon bu boobaa mooy asaabi'ahu day taxaw place yadahu wala bo muy yadahu kon loolu la ci jublu mooy asaabi' yi mooy yadahu waaw léegi nag mu des gisoon nañ ne yeneen tubay saa saam xadis bii ñëw ci kanam bu bu mu am moom la ci teg mu nga xadis Seydina Ka'b ibn Malik mu ne gis na yeneen tubay saa saam yaqulu bi thalathi asabi' gis naa yeneen tubay saa saam di lekk ak ñeenti non ñetti baaraam te gis nañ xadis 608 biñ la waxoon chapitre 71 wa an Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam kana idha akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ath-thalath waaw bu ma doon lekk ñam da doon mar. li nga xam ne mooy euh, euh, ñetti baaraamam yi léegi kon kon asabi' yi muy wax ak yadahu yi nga xam ne moo ñëw ci riwaaye yi yëpp ñu gis ko comme waxaat ko nii mooy kon boroom xam-xam yi nag daal di wax ne kon bu boobaa yadahu bi li ko tënk mooy am la mooy mar loxoom yëpp xam nga yadahu mooy loxo mais est-ce que mooy loxo jële ci sa mbagg mi di jëm looloo mooy loxo bi ñuy lekk taf minimum loolu lay tekki sauf que boroom xam-xam yi ne comme que hadith Seydina Ka'b ibn Malik bi ak bu Seydina Jaabir bi ñu fàttal léegi ne bu ma soon lekk day mar ñetti baaraam yi yooyu mooy wan ne kon yadahu li mu ci jublu mooy kon ñetti baaraamam yi moom la ñu wax daal di koy jooyal ci loxo waaw am nañ ñu ne euh, loolu non mooy kaff bi mooy tenq bi mooy tenk bi la ci jublu parce que xam nga yan ci côté lekk day ci tenk bi day dem waaye ñetti baaraam yi comme ni nga xam ne noonu la ko euh, waxe léegi nag moo tax ñenn ñi ne non kaf bi la loxo bi yëpp la waaw loxo bi yëpp la moo tax al imaam Ibn al Arabi al bi muy def sharh sunan Tirmidhi waaw moom dane hadith bi dañ ciy gis ne kon lekk ak tenk lépp waaw dañ ko ciy jële parce que liñ wax dane danoon ludul nee na bu mu mar bu mu bu mu ludul xattaa yam ludul ne xattaa yam sax yadahu loxoom moom mu ne comme que yonent bay saa saam dafa bëggoon di lekk euh, li nga xam ne mooy épaule ci ci kii gàtt te ndawal googu ko doon defee mooy mooy euh, li nga xamante ne nii euh, mooy lool boo koy lekk ndawal lool da ngay téye li nga xam ne ak sa loxo ngay téye ndaw la ndawal gi sa loxo bi yëpp waaye loolu même bu dee loolu la wax ku mel ni al euh, <laughs> Serigne Imaam al Bukhari euh, Ibn Hajar bi al Iraqi da ne non loolu moom bon loolu loolu loolu euh, loolu mu wax noonu moom Imaam Ibn al Arabi lu ñuy seet la. parce que loolu mooy ndawal googu noonu bu koy lekk mën na koo téye ñetti baaraam wala biir mën na nekk kay waaw même bu ko téyeeg lépp waaye buy lekk ñetti baaraam la koy téye kon nag te sunna hadis bi nga xam ne mooy hadis bii ñëw ci kanam. mooy hadith Seydina Kaab ibn Malik bi day wane ne lii sunna mooy lekk ñetti baaraam loolu la yonent bi saa saam wax léegi nag mooy bu dee possible na comme niñ ko gisoon biñ doon wax hadith naa Jaabir bi loo xam ne lekk ko ñetti baaraam mën naa ne mais bu dee mënu la nekk il faut bopp ñetti baaraam bu boobaa mu de day soxla ñeent mu dolli ñeent bu dee day soxla juróom mu dellu juróom baaraam bu dee il faut mu lu muy dank la il faut mu nekk loo xamante ne lu muy dank il faut pas nga ñëw rek tàmbalee loo xam ne yow mën nga koo defe ñetti baaraam di ko defe lu ëpp ñetti baaraam loolu mooy li nga xamante ne wute nga ak sunna moo daal imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah mu ne al wal aklu bi akthari minha min ash-sharh wa su'il adab <laughs> wa takbiirul luqma di lekk nag lu ëpp ñetti baaraam moom ah di lekk lu ëpp ñetti baaraam comme ni ko nent bay saa doon defe loolu moom du lenn laa wax man laa wax al-Qaadi man al imaam al-Qaadi laa leen di wax nii laa wax loolu daal nekkul lu dul ci fuqale la bokk waaw <laughs> mooy waa ji daa xërit lekk rek te fuqale wa suu'il adabi ak ñàkki teggin waaw kooku moom lam boobu la teggin yi raw mooy loo xam ne mën na ko ñetti baaraam bàyyi ko fi di def lépp waaw waaw wa takbiir luqma da koo def ak la muy lekk <laughs> waaw <laughs> waaw kon nag Euh, euh, euh, loolu la waa léegi nag bu dee dafa loru que mooy affaire bi manu koo defee ñetti baaraam waaw bu boobaa mu daal di yokk ñeenteel comme li ñu wax sànq bu dee man na mu nekk juróomeel juróomi baaraam yi kon nag loolu la même bu dee am na benn mursal boo xam ne bu ñu jëlee ci Ibn Shihab mais loolu dese naa dëgër que ne yonent bi salaam bu doon lekk doon lekkee juróomi baaraam loolu moom dese naa dëgër voilà loolu lii moo ko gën a dëgër fop hadith yi nga xam ne Seyna Jaabir gis nañ ko sànq 608 bi ak hadith Seyna Sa'd ibn Malik bi doon ñëw. Euh, bii ñëw euh, juste après hadith bii ñu nekk bi Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma kon daal mooy lépp loo xam ne comme ni ñu ko waxee kon lekk loo mën a ñetti baaraam da nga koy def ñetti baaraam lool mooy sunna waaw léegi nag léegi ñetti baaraam yooyu mooy ñetti baaraam yan ah ñetti yooyu mooy ñetti baaraam yam loolu Seydina Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu benn saxaaba la moom daal dina koy leeral. boo demee ci at-Tabarani comme ni ko al imaam al-Hafiz Hajar rahimahullah bi muy sharh hadis bi tudd ci al-Awsat mu ne imaamu Tabarani soloo na ko jëla ko ci Ka'b ibn Ujra ci al-Awsat boolu mu leeral naka la waaw naka la ñuy mare euh, euh, baaraam yi ndax ñetti baaraam ak ñetti baaraam yàlla mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu bi asaabi'i salaat gis nga yii yëpp day wane ne mooy loolu ñu jëlee mursalul Zuhri yi boobu rahimahullah loolu moom wirul de toute façon maraasul jour yi xam nañ ko te lool doo ko teg ci kanamu yi nga xamante ni mooy eh, eh, ñoo gën a wér allahumma nit ne boo mën nañ ko boole mooy comme li nga wax léegi mooy daa moom lëm gis parce que kaana la wax quand mais kaana léeg-léeg dañ ko utiliser ci loo xam ne du ala dawaam wala istimrar comme buñ ne yonent wala saa saam kaana bi wax ci wàllu aj gi te loolu benn yoon la aj dañuy xam ne kaana boobu laysa ala dawaami wa istimrar kon mais lii lekk euh, que ne allahumma ñu ne waaw mooy loo xam ne dafa ëpp man ko woon a lekk ñetti baaraam la bu ko doon lekk juróomi baaraam loolu xanaa loolu waaye sinon bu dee da ngay nootal lii nga xam ne moo wér ci ñoom naa Ka'b ibn Malik ñoom Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anil jami' loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a wér Seydina Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu mu ne ra'aytu gis naa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ya'kulu muy lekk bi asaabi'i salaas gis naa muy lekkee ñetti baaraama yi yan ñetti baaraam mu ne bil ibhami wallati taliha wal wusta al ibham mooy puus bi mooy baaraam yëpp ñeenti baaraamu nit ñi bi ci gën a rëy te gën cee tuuti mooy pas gën a sew mooy puus bi waaw puus lañ koy wax mooy mooy bu bu bu njëkk bi waaw laata bi ñuy sàbbaale di ko jiitu laata bi ngay baaraam bi ngay sàbbaale walla kii ki kii kii ki kii ki xuloo di joxoñ di dàllar di jox tam wala arabe yi daan ko sabbaaba di di di joxoñ naan yow boo moytuwul nangam baaraam boobu balaa boobu am na bu ko jiitu boo xam ne moo gën yaat yaatu loolu mooy puus baaraam boobu noonu mu ne boobu la al ibham boobu la woon wala kii taliyaa ak bi ko topp mooy as sabbaaha bi nga xam ne moom ngay sabbaal te moom la waa ji jokkar bee ba arabe yi naan as sabbaaba wal wusta ak bi ci milieu bi mooy bi nga xam ne mooy mm, euh, euh, bi gin a gudd voilà baaraam bi yëpp bi nga xam ne moo ci gën a gudd ba mooy te nekk ci milieu bi ah boo nee un deux trois troisième bopp wala nga jóge beneen côté bi un deux trois banaan trois ndax ñaar fii ñaar fii moom mu nekk ci milieu bi muy ñett yooyu la pouce bi bi ngay sàbbaale ak bi ci milieu bi ñett yooyu la yeneen way saa saa nee na loolu laa gisoon mu koy lekk allahu akbar waaw waaw kon nag loolu la waxoon nañ ko ci xadiis Seydina Jaabir bi ne noonu lañ koy lekk noonu la Yonent bi saa saam doon lekk waaw comme di def nii mel ni coppati dara booy lekk téye daal di lekk waxoon nañ la loolu euh, li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ñàkk yàq adamul fasaad yàq nga xam ne boo taqalee sa loxo yëpp ci loo xamante ne ñoom ñetti baaraam doyoon na ci booy raxasu ndox mu ngay utiliser day ëpp waaye booy pompe bu soit da ëpp loolu lépp mu nekk ci yàq goo xam ne Yonent bi saa saam dañu koy jàngalaale ndax inna Allaha la yuhibbul fasaad waaw borom bëggul yàq te innal mubadirina yooyu yëpp waxoon nañ ko kaanu ixwana shayatin yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel waaw yàq geeg pasar pasaree gi loolu yo borom bi bëggul façon yu mel noonee te ñooñu ay mbokki saytaane lañ kon mu ne yeneen bay saa saam ñetti baaraam yooyu laa gis mu ko doon lekk léegi nag kon loolu leer na après mu ne ay ra'aytu ginnaaw gi bi mu lekkee ba pare ma gis ko yal'aqu aw thalath qabla an yamsahaha man Ka'b ibn Ujra ma gis radiyallahu anhu yonent way saa saam daal di mar ñetti baaraamam yooyee laata mu leen di fomp léegi nag bi muy war bi muy mar fan la commencé al wusta bi ci digg bi mooy bi gën a gudd la tàmbalee mar ko ba pare summal la si taliha après mu mar bi ci tegu mooy bi nga xamante ne moom lay sàbbaale summal ibham ginnaaw gi tuus bi noonu la ko doon mare allahu akbar ba ci noonu da war a xam saway di topp sunna ci yooyu allahu akbar waxoon naa la bañ koy gis boobu waa ki la ki nga xam ne dalaa toppatoo lii sariya ci ni ngay lekke yan baaraam ngay lekke nag koy mare boo lekkee ba pare laata ngay raxas yooyu yëpp ki nga xamante ne moom moo ko toppatoo kooku moo ko toppatoo yaakaar nga kooku def loolu dina la bàyyi ah sa wàllu nan ngay dunde sa àddina moom yoonam new ci sa yoon new ci loolu yaakaar nga ne loolu diine dina ko def ah diine dina def loolu sa commerce nan ngay dunde li ëpp solo sa lu dagan li nga war a lekk ak li nga war a naan loolu diine du ko toppatoo daal sama jëndum kër bu may ut kër rek loolu du ko toppatoo alors que mu ñëw ba lay toppatool boo lekkee yan baaraam ngay lekkee yan baaraam ngay mar nan ngay mare baaraam yaakaar nga ne ki toppatoo loolu dina bàyyi lële moo tax ñun dañuy font waa waaw dañuy font boo xamul xamoo te boo nekkee ñoo xamante ne nii nee nañ diine la wax waaye ba pare tayel te xamuñu te ñoo wax ne xamuñu gis ku leen gën a xam meen iñaane nañ la fa yebal yow seetil keneen waaw te ku ci am sax état d'âme li Seydi Haaji Maalik radiyallahu anhu doon wax ci Faatihatu Tullaab waaw yow moom no ci Faatihatu Raaxibiin Raaxibiin fii maa tëf fii maa yëf ilaa hadrati rabbil alamin sëriñ bu noonu moom gis nga boo gisee keneen bu fa nekk sax yow di xaar leneen demal nga bàyyi ko fa demal nga uti xam-xamu yàlla feneen te nga bàyyi ko fa waaw ak lu mu la mën di lu ñu la mën di ko xaale dara la dul lool waaw demal sa yoon nga dem waaw ñi nga xam ne ñoom ñoom ndax fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun laaj leen waaye ñi yàlla jox tudd gu mag gi xam-xamu tudd gu mag ñi di tudd di le grands zikr de du rabb waaw azza wa jalla demal ci ñoom bu dee na xamu ngeen waaye bul dem ci képp koo xam ne kullu man habba wa dabb képp koo xam ne niru niru laak ab cheikh ab sëriñ nga foog ne moom la ndax fa laysa kullu ma ra'ayta mudawwaran ka'kan wa laysa kullu kullu wa laysa kullu euh, daw'in qamara voilà li borom masaalik di wax boo fi yaakaaree ne lépp loo gis. muron rek am biscuit la boo mayul di nga yëy gunóor comme ni ma ko waxe woon ba pare jàpp ne biscuit nga yëy ndekete yoo yow gunóor nga yëy waaw lu ron lu nekk rek biscuit la wala croquette la wala booboo la di nga yàgg yoo xamante ne da nga koy yëy ba pare di rëccu waaye du lépp loo gis mu naan xuy leer fu nekk rek loolu ab leer ak ci lëndëm ji loolu laa nekk li nga xamante ne mooy weer la mukk kon nag mu ngi noonu gis nga nii la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko doon defe day tàmbalee baaraam bi gën a gudd mar ndax boobu en général mooy gën a mën na gën a takk ci mbir yi waaw ndax moo ci gën a gudd te mooy gën a nekk ci moom lay gën a jàppee waaw ak ibham dégg yooyu yëpp après mu daal di leen mar moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag kanta barke bi wax ci yeneen hadith yi falaa yam sax li tax indi na li tax nee na li tax loolu ndax xamu ngeen barke bi fan la nekk loolu gis nañ ko ci hadith yi ñu doon rappelé te ne imaam dina ko ëndewaat léegi hadith euh, yi naa jaabir yooyu la wax na la tax tax tax bi voilà ndax moo barke bi fu mu nekk ak yenn yi mu ne boo ko fa bàyyee li wadd ci suuf bu ko fa bàyyi parce que fala tadaaha li shaytaan waaw bu ko bàyyee shaytaan kon loolu lépp lu am am solo la wallahu taala aalam léegi hadith bi ci tegu dañ koy jël rek waaye dañ ci yàgg ko daal imaam mo mooy hadith gis nañ kon maru baaraam yi nan lay demee ak lekk bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon lekkee ak baaraamam yi alayhi salaatu wasalaam nan la doon demee kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala